ñu ngi woon nag gisoon nañu akoor yi nga xam ne moom la waa Saqif waxoon ne dugg nañu ci l'islam délégation bi waaye nag mënula ñàkk nag aleyhi salaatu wassalaam nangul leen yenn yi ndax mu ne kay dérogation mu daldi leen koy teggil ndax lool moom il malgré tout il le te bokkoon na ci yooyu mooy zina muy njaaloo di fornication di adultère ak ban ñu ne ko ak riba ñu ne ko ak ban ñu ne ko mooy li nga xamante ne nii mooy alxamr ak ban at-taaxiya di allaat muy seen yàllaay caaxaan joo jële ngir mu bàyyi leen ko fi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bañaloon leen lool yépp dañu ne woon dinañ ñëwaat ci loolu ci jotaay bii weesu waaye jotuñu ko woon a wax inchaa allahu taala moo tax kon bala ñuy àggale bi ñu yemee fii gisoon nañ riwaaya imaam ibn isxaq ne finalement ci lañu gise seen biir ne bon nañu nangu kon li aleyhi salaatu wassalaam di wax waaye nag ci riwaaya imaam muusa ibn bi ñu ne ñun nag ah toj komee ñun suñu yàlla ji ñun mënuñu ko toj nañ la bàyyi nga chargé wu ci mu ne garaawul man dinaa ut ñoo xam ne ñoo ciy chargé wu ngir toj seen yàlla joo jële di laat waaw waaye dinañ ñëw àggale riwaaya imaam ibni isxaaq bi rahmatullahi alayhi mooy bi ñu naan nañ ko fi ñu yemoon mooy bi ñu naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa bàyyil ñu kon at-taaxiya thalatha sinin suñu yàlla bi bàyyi ko fi trois ans yoo xam ne doo ko laal mu ne lool nag li taxoon ñu koy wax mooy ne ñoom dañoo bëggoon ngir buñ demee giseeg seen waa ñoñ ya fexe leen a convaincre entre temps waa Taif ndax ñoom nekkuñ lu dul wafd lu dul ñoo xam ne dañ leen a délégué comme ni ñu gisee waa Taif niñ leen tànne woon ci waxu imaam Ibn Ishaq ñooy Abdi Yalil mooy abdu yaa laylak alxakam ibn amr ibn wahb ibn mu'attab aw sharahbil ibn ghaylan ibn salamat ibn mu'attab makkan uthman ibn abil aas ibn bishr ibn abdi duhman axaa bani yasaar ak aws ibn awf axaa bani salim ak numayr ibn xarasha ibn rabia axaa bani alxaaris imaam muusa ibn uqba nag moom nee nañ ëppoon nañ lii moom selon moom kon mooy biñ nee nañ leen bàyyil trois ans yonent mi alayhi salaatu salaam bañ fi ñu yemoon ah ci riwaa imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhima mu bañ ñu naan ko ñu topp ko at ak at di wàññi at yi mu bañ bañ ne ko weer waaye xanaa weer benn weer mu bañ waaw ne moom foo jaar dinañ ko toj moom xaaru kenn du fi xaar yooyu waaw ñu ne loolu li taxoon ñu def ko mooy dañ doon bañ ko dañu bëggoon entre temps seen sufaha yi ñi nga xam ne seen xel yi ñawul te dafa dese nga xam ne ñoon ñooy gën fonk seen yooyu ñuy gëm waaw moo tax loolu moom <laughs> ñooñu ak a ñooy naqaree dindi ci liñ ne ak masse populaire beeg ñooy entre temps ñu leen di convaincre looloo taxoon waaye yonent mi alayhi salaatu salaam bañ lu dul mu yónni na Abu Sufyaana ibn Harb ak Seydina al-Mughira ibn Shu'ba bi nekk seen mbokk fa yahdi fa yuhdimaaha fa yahdimaha ñu daal koy ngir ñu daal di koy toj waaw mais du lii rek lañ laajoon a ah. nañ wax lii li ci imaam ibn Sa'd yokk ba pare après ñu ñëw ci liñ doon wax ne dinañ ci dikkaat ñoom selon imaam ibn Sa'd rahmatullah alay nee na du lii rek la gaa yi laajoon de gaa yi liñ laajoon a pon na lii de ngir ñu déroger leen ko <laughs> waaw ngir ñu daldi leen koy dindil ci ci ja ci yëf nag mu ne ñoom waa Taayif bokk na leneen loo xam ne laajoon nañ ko <laughs> ñu ne woon yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bokk na li ñu waxoon dañ doon yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa qad kaanu sa'aluhu ma'a tarki at-taaghiyati an yu'fiyahum min as-salaa <laughs> gars yi bokk nañ ci liñ ne woon dañ leen ko dindil ci diina ji mooy bon bon Seydina Muhammad nag sa diina ji tamit gis nañ lu ñu naan julli quoi waaw léegi nag bon ñun dañoo bëggoon daal moom moomee di julli hein nga seet daal noo ñu koy teggile waaw <laughs> ñu nekk ay jullit yoo xam ne daal du ñu julli loolu it boole ko ci mbir yi léegi ni wolof yi dégg nag na wolof yi déglu bu baax waaw kay ndax lii ñun dañoo concerné ay bañ a julli ñu jàpp ne fii mu ne kenn ginu koo baax ci réew mi génee <laughs> na gaay gaay yi loolu lañ bëggoon ñoom bon ñoom ñoom ñoom dañoo ñëw ak seeni condition comme li ñu waxoon indi seeni shurut ne yonent bi aleyhi nag yi fexeel noo ma def daal fexeel defal ñu ko yee yëpp mu ne bokk na ci ñu ko laajoon du yiñ limoon keroog ke kese ah ay zina waki xamroo ki ribaa ah ak yooyu taaxiya bi mu ne ma ne imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi moo ñoom bokk na ci li nga wa qad kaanu sa'aluhu ma'a tarki taaxiya an yu'fiyahum min as-salaa bokkoon na liñ ko bokkoon ñaan ko ah ak mu bàyyi leen fii seen yàlla boobu laat mooy an yu'fiyahum min as mais mu jéggal leen julli quoi mooy bon ñun daal saa yi ñun on n'est julli quoi ay julli yi moom newuñ ci waaw teggil ñu ko wa an laa yaksiru awsaanahum bi aydihim te tamit ñu baña a toj seen xërëm yi ne ñoom biñ ko toj seen loxo lool gisoon nañ ko ci riwaaya imaam ibn euh, ibn Uqba Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi que ne moom lool waxoon na ko ne ñoom dañ ne ko woon ah ñun nag mënuñu koo toj yow chargé wul waaw nee na fa qaala rasulullah alimaam ibn isxaaq mu ne yonent mi alei saatu ne leen woon amma kasru awthaanikum bi aydikum fa sanufiikum min waaw kanta bañ a toj seen seen kii yi moom seen euh, xërëm yi ak seen loxo ngeen tojal ko yéen seen bopp ci seen loxo mu ne ko loolu moom mën naa leen koo jéggal waaw lool garaawul lool garaawul wasanon fii kahum min loolu moom mën nañ leen ko jéggal ndax man dinaa ci chargé wu dinaa am ñoo xam ne si sama saxaaba yi ne fii ñu may yónni ngir ñu dem def loolu seen place wa amma salaa kantaa julli gi ngeen ne moom nañu ko ba fa innahu laa xayra fii diinin laa solaate fii waaw kantaa julli ngeen ne nañ ba julli ma ma ma ma may leen ngeen ba julli mais fa innahu yëg leen ne laa ah, xayra fii diini mais yiw dafa nekkul ci benn diine amul l'islam gu nit gi mën a woote boo xamante ne nii benn pepp yiw new ci diine joo xam ne amul laa salaate fii l'islam du julli amul mais lool daa amul yiw amul benn yiw <laughs> waaw ah nag léegi nag wax ji mooy loolu bu dee ne ah diine de moom yiw la la war a indil bu dee loo xam ne boo ko bàyyee la nga ne amatul yiw mooy loo mën di def en dehors de julli ci leneen loo jàpp ne lu baax la de toute façon la nga yaakaar ne dañ ko ci am doo ci am dara parce que laa xayroo amulug yiw te amul benn mbaax fii diinin ci diine joo xam ne la salaata fii amul diine amul julli gaa yi ne fa qaalu nee na gaa yi nag liñ gisee yonent mi alayhi salaatu salaam ñu ne ko yaa Muhammad sallallahu alayhi fa sa nutiikaha wa in kaanat danaa ñoo ngi gis yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga la fermeté voilà voilà gaa yi ne ko waa waaw toj bi moom garaaw mais julli julli yow daal nee nga it julli fokk ñuy julli daal yëy juróom daal fokk ñu koy def mu ne leen waaw ndax laa xayra fii diinin laa salaata fiihi loolu déglu leen laa xayra amulu jiw fii diinin ci diine joo xam ne laa salaata fii amul amul julli. gars yi ne c'est bon yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bon ñu noonu compris. ah yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sanutiikaha moo dinañ la jox julli mooy dinañ la ko defal waaw <laughs> wa in kaana danaa même bu nee ne bon mooy lu lu lu <laughs> mooy bon ñun ni ñuy jullee mooy bon mooy bu bul xaar nag mu nekk julli ju parfait quoi <laughs> waaw mooy ñun daal dinañu ko def quoi parce que mooy dinañu ko def parce que mënuñu koo ñàkk def voilà on va julli parce que on ne peut pas ne pas julli c'est ça ah du il faut ñu julli ah waaw kon fa dinañ julli ah dinañ julli lo loolu moom na ci sa xel dal dinañu julli wa in kaana dana am même bu dee ne oh ñun nag bu ñuy julli mbir mi bul xaar mu mat de dani lay doon <laughs> na gaa yi gaa yi na gars yi ñoo neex mais nii la de toute façon mujjewuñ nii te dinañ ko gis waaw et il fallait affaire yi leer il fallait affaire yi leer wax lu leer que diine ji lii la waaw diine ji nii la yéen nag léegi l'essentiel daal julli leen léegi nag est-ce que nekk danaa ak dani ak yooyu moom après loolu après la waaw loolu moom mu nekk loo xam ne lu wàccito suufe vraiment qualité bu moom bul xaar qualité de <laughs> dina nu julli daal waaye nag faut pas xaar nag mbir mi mu nekk lu lu nekk loo xam ne lu mat lay doon ah yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen daal affaire bi loolu la waaw <laughs> léegi waaw yonent bi alayhi salaatu salaam nag kon gaay loolu lañ ko wax waaw julli yi moom des na ko def daal waaye daal bon mooy <laughs> ay pour mieux faire rek walla sax <laughs> lu gën a suufe lool daal mais dinañu ko def waaw fa lamma aslamu wa katabu lahum rasul fa kataba lahum wa kataba lahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kitaabahum amara alayhim Usmaan ibn Abil Aas wa kaana min ahdathihim sinnan wa dhaalika annahu kaana ahrasahum annahu kaana ahrasahum ala tafaqquhi fil islaam bi ñu tuubee nag ah yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di leen falal Seydina Uthman ibn Abil Aas mu nekk seen jiit te moo ci gënoon a nekk gone wa kaana min ahdathihim sinna bokk na ci ñi gënoon a nekk ndaw boo gisee nag mu fal ko wa dhalika annahu kaana ahrasuhum ah ala tafaquhi fi l ndax moo leen gënoon xër ci xam diine dégg diine te jàng ko waaw comme niñ ko gise won mu ko doon def di ñëw ci alayhi jàng bu ko fekkul ñëw ci Seydina Abu Bakar mu ne wa ta'allama alquran ndax jàng na alquran fa qaala Abu Bakrin li rasulillah Seydina Abu Bakar wax yonente mi alayhi salaatu salaam ne ko yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa inni qad ra'aytu hadha alghulaama minhum min ahrasihim ala at fi al wa ta'allumi al seydinaa Abu Bakr ne yonent mi alayhi salaam ah man de gis naa lii nag amaana mooy laata mu koy fal laata mu koy tànn xam nga ci riwaayu imaam Muusaa ibn Uqba bi dañ ne ñoom ñoo ko wax mooy noo leen di boole ñu ne daa fekk ñoom bi ñu koy laaj jataay bii weesu sax demoon nañ bay wax lool que ne lii de dañ koo laaj mais bu ñu ko laajul woon sax yonent mi alayhi salaatu salaam dina leen tànnal kenn. mooy kon ñoom dañ koo laaj fekk yonent bi alayhi salaatu salaam jëloon décision que ne moom lay fal mu nekk seen jiit voilà lii nag Seydina Abu bi wax li mu gën a nirool mooy ne mbir mi mooy avant mooy avant lan avant mu leen di ñu koy tànn avant yonent bi alayhi salaatu di tànn Seydina Usmaan ibn ibn Abil Aas as-Saqafi radiyallahu anhu mu ne ko yaa Rasuulallah ne ko yow ndaw yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam inni qad ra'aytu hadha al-ghulaama minhum min ahrasihim ala at-tafaqquhi fil islaami wa ta'allumi al-qur'aan ne ko ah yow ndaw yàlla li man de gis naa jeune bii muy Seydina Usmaan ibn Abil Aas ñoom wa délégation bii waa Saqiif gis naa ne moo leen gën a xër xam diine te moo leen gën a xërit ci jàng al-qur'aan léegi looloo riwaaye imaam Ibn Isaaq bi foofu la léegi bala ñoo ñëw ci liñ ne woon dinañ ci ñëw mooy taxriij bi voilà euh, bii nii imaam Ibn Isaaq càllaleem càllale al imaam Ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi dane woon xaddatani Yaquub ibn Utba ibn al ibn al ibn al-Akhnasi anna ibn Umayya axaa Bani Ilaaj kaana muhaajiran li abdi yaa Layl ibn Amr alladhi baynahuma sayyi loolu gisoon nañ ko mooy loolooy càllalem dane woon wa haddathani dane woon haddathani nettali na ma man imaam ibn Isaaqa Yaqub ibn Utba di Yaqub di doomi Utba ibn al-Mughira Utba di doomi Mughira ibn al-Akhnas al-Mughira di doomi Akhnas anna Amr ibn Umayya kene Amr ibn Umayya axaa Bani Ilaaj di mbokk waa Banu Ilaaj loolu mooy càllaleen bi da ngay gis ne minimum deux personnes daal dina ñuy sauter waaw waaw moo tax moom nettaleem loolu la kanta côté bi nga xam ne ci la doon wax ne yeneen bi alayhi salaatu salaam daleen ne amma salaatu fala xayra fii diinin la salaata fii loolu imaam Abu Dawud soloo na ko ci kitaabul xaraaji wal imaarati wal fay as-Sijistaani rahmatullah alayhi ci baabu maa jaa fi xabari taaif waaw al imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu rahmatullahi ko solo ci foofale al imaam kon ibn <laughs> abu Daawud as-Sijistaaniyu daal dina koy solo foofale partie bii moom alimaamu abu daawud raxmatullahi alayhi ne mu ne xaddatanaa xam nga mu ngi ënd ci bunt biñ la wax léegi kitaabul xaraaj yi day wax ci wàllu xaraaj ah fi nga xam ne mooy wax ci kitaabu fi kitaabil xaraaji wal imaarati wal fay baabu maa jaa fi xabari Taayif waaw ci xadis bi mu def xaddasanaa Ahmadu bnu Ali bnu Suwayd yaani bnu Manjuuf waaw mooy ibnu Manjuuf mooy Ahmadu bnu Ali ibnu Suwayd mooy ibnu Manjuuf qaala xaddasanaa mu ne nettali nañu Abu Daawuda abu daawud an hamad ibn abu daawud bi mooy kan lii ñu ngi ci sunanu al imaamu abu daawud as-sijistaani e, imaam abu daawud as bu ne bu jëlee ci sëriñam mu ne nettali nañu abu daawud mooy ban abu daawud waxoon nañ la ñoom ñoom ñaar ñuy gën ci loolu abu daawud as mooy boroom sunan bi sulaymaan ibn ash'ath as-Sijistaani rahmatullahi alayhi mais am na keneen te moo waxoon nañ lañu moom sëriñu ay sëriñam lañ beneen Abu Daawud bi sëriñu ñoom imaam Ahmad la waaw ak sëriñam bii bi Ahmad ibn Ali ibn Suwayd di ibnu Manjuuf ñoom ñii ak ñoom Ali ibn al-Madini ñooñu beneen Abu Daawud bi seen sëriñ la mooy ban abu daawud mooy abu daawud at bi walla at-tayaalisi kon mu ne kon kon buñ jëlaati ibnu manjuuf mu ne kon moo leen nettali qaala mu ne haddathana nettali nañu abu daawud muy abu daawud mooy kan kon euh, at an Hammaad ibn Salama mu jële ci Hammaad ibn an Humayd mu jële ci Humayd an al-Hasani mu jële ci al-Hasan an Usmaan ibn Yasaar mu daal di jële ci Usmaan ibn Abil mu ne mu nettali wafdu Saqiif bañ ñëwee ci foofu nag la ne te Yonent mi alayhi salaam na lam leen wax wala xayra fii diinin laysa fiihi rukuu te amul benn yiw ci diine joo xamante ne rukon amu ci mooy julli amu ci <laughs> waaw <laughs> te waa Taif imaam Abu Dawud xadiis bi njëkkandi ci bunt bi day wane ne waa Taif ndekete yoo ñoom ñoo ñoom li ñu waxoon ñu teggil leen ko ci diine ji man damaa foog ne waa Taif ñoom lenn rek lañ bëggoon mooy ñoom daal diine lislaam ab label lañ ko bëggoon a def xam ngeen label <laughs> ab label mooy ab genre marque la ñoom daal lañ am marque bi rek bu ko defee ñu man ciy doxaale seeni soxla di ci seeni mbir di ci dox xam nga am na gaa yoo xam ne enseigne yoo xam ne ñoom dañuy soxla rek am marque bi xam nga marque Carrefour <coughs> c'est pas obligé yépp waa Carrefour ah bi ñu xam magasin Carrefour moo koy moom am na ñoo xam ne enseigne yoo xam dañuy ubbi mais collaborer ak Carrefour ngir ñu am turu Carrefour waaw léegi nag aca ñuy lëggéey nag ñii nag lu mel noonu lañ bëgg moom ñii moom ab label lañ bëggoon am rek mooy nañ am titre bi rek bu ko defee ndax lool ça vend bu dee marque bu ñu xam la nga fexe ba am substation service boo xam ne fexe nga ba du waa Total ñoo ko moom mais yow fexe nga collaborer ak waa Total ba sa marque sa foofu ñu tudde ko mu am turu Total loolu day defar sa affaire voilà ñoom waa Taïf moom naa foog ne loolu la ñoo ñi ay marketingeur dëgg lañu woon waaw mooy bàyyi ñu nekk ci diine ji mais nag bon attends mais mais ñoom yi ñu tegg lu yëpp bu deñee ci diine ji moom lan moo ciy desati xoola imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi ci xadiis bi njëkk bi mu njëkk ci bunt bi mu ne haddathana al-Hasan ibn Sabbah mu ne ki ñu nettali mooy al-Hasan ibn eh, Sabbah qaala haddathana mu ne nettali nañu Ismaa'il Ismaa'il mu ne yaan ibn abdilkarim ismail bi mooy ibn abdilkarim qaala mu ne xaddatani nettali nañu ibrahim ben ibrahim yaani maa ngi ci jukkan la ci jublu ibn aqil ibn munabbih di ibn aqil di doomi munabbih an abihi mu jële ci kon mu ibn munabbih ah, an abihi an wahb mu jële ci wahb qaala an abihi an wahb qaala mu ne sa'altu jaabiran dama laaj sayyidina jaabir an sha'ni saqiif damaa laaj Seydina Jaabir ci mbir waa Saqif iz bay'at ba mu ñëwee di jaayante ci délégation bii waa Saqif ba ñëwee ci yonent mi alayhi salaatu salaam di jaayante mais naka la fa demee woon qaala Seydina Jaabir nee na ibn Abdillah ibn Haram radiyallahu nee na Seydina Jaabir ne ma <laughs> ne waa Taayif daal gis nga bañ fi ñëwee xam nga luñ def ishtaratat ala nabi sallallahu alayhi wa sadaqata alayha jihaada <laughs> gaa yi bokk na ci niñ ko sartaloon nee na waa Taif dañoo ñëw ne Yonent bi alayhi salaatu salaam non boo ci boole yi ñu la waxoon <laughs> ci riwaay imaam Muusaa ibn Uqba yeeg imaam Ibn Isaaq rahmatullah ak bii nekk ci bi imaam Abu Daawud indi après ci wàllu julli ngir ñu teggi leen yépp <laughs> ñu ne bon la sadaqata alayha quoi zakat liñ naan zakat moom il faut Seydina Muhammad ah yaa ngi ñuy dégg zakat moom bon bu ko boole ci suñu diine waaw ñun dinañ nekk jullit mais nag mënuñoo joxe zakat loolu moom condition la ngir ñu dugg ci diine ji nekk ci euh, d'accord waaw il faut nga d'accord loolu mooy daal ñun bu ñu boole ci zakat yi mooy ñun joxe zakat fan non laa saqif déedéet <laughs> wala jihaada bu benn xare am tamit nga ñuy woo ay jaahilil kuffaara yooyu moom nañ ko bàyyee yow ak ñii ak yeneen ñi la njëkk ñi la gëm ba pare mais ñun waa saqiif moom wa jaahidu fi sabilillahi haqqa jihaadi bu ñu ci boole waaw ñun moom seetal ñeneen quoi mais ñun ah Seydina Muhammad yaa nga dégg kon jihaad bu ñu ci boole <laughs> nee na Seydina Jaabir nee bi mu waxee lii wa annahu te moom de Seydina Jaabir sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ba'da ginnaaw bi ñu waxee seen charte yi nii <laughs> ne na leen ko accepter yaqulu mu naan leen naan yonent mi alayhi salaatu salaam naan sa yus sa yatasaddaquuna wa yujaahiduuna idhaa aslamu yonent mi alayhi salaatu salaam ne moom <laughs> sa yatasaddaquuna moo dinañu joxe zakat wa yujaahiduuna te dinañu jihaad idhaa aslamu bu ñuy tuub di ko def waaw parce que gis nga yii ay yu Iblis di teg la ngir nit ki bañ a dugg ci l'islam waaw ngir nit ki bañ a dugg ci l'islam waaye yonent bi aleyhi salaatu ne moo bu ñuy duggul ci l'islam di ko def sa yasaddaquuna dinañu saraxe dinañ joxe zakat wa yujaahiduuna te dinañu euh, euh, jihaad idaa aslamu bu ñu tuubee hmm? kon mu daldi jiital kon bindal leen jiital seydna Usmaan ibn abil aas kon côté bi ci taxrij bi lañ ne woon côté kon gis nañ ne al imaamu ah ibn ibn abu daawud ibn al ash'as suleymaan ibn al ash'as as-sijistaaniyu rahmatullahi daal dinay solo benn parti ci loolu naka noonu al imaamu ahmad ibn hanbal daal dina koy solo min tariqi alxasani an usman ibn abil aas mooy comme càllale biñ jóge léegi bu imaam abu daawud bi ah ah ah mu jaar ci xamaad ibn salama an xumayd an alxasani an usman ibn abil aas càllale bu mel noonu imaam ahmad soloo na ko ci yoonu alxasan an usman ibn abil aas marfuan ah voilà sauf que imaam alxasan moom it mudallis la dafa an fii voilà mais kon loolu mooy càllale mooy taxriiju suñu xadiis yi léegi nag buñ ñëwee ci liñ waxoon mooy léegi xoolal fii xoolal xoolal yonent bi aleyhi salaatu wa salaam parce que délégation yi du ñu def comme niñ defoon yële de mooy bàyyi lépp bañ pare ñu def njàngat yi non parce que dañoo bari te dañoo wuti te ay fànn lañ gis nga leen hein mooy xoolal yonent bi aleyhi salaatu salaam ci négociation yi lii la képp ku naan day négocier ak ay yéeféer wala ay ay athée ci ay chrétien wala ay juif dialogue islaamu chrétien nii la war a demee yaa ahlal kitaabi qul yaa ahlal kitaabi taalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum waaw dialogue bàngook mais nekk fi di trinquer wax wax way raggalante gannaaw way vous savez que le Coran même le Coran parle très bien de de de Marie yooyu yëfi caaxaan yooyu mooy lan hein ngeen nekk fi raayalante gannaaw ba dem ku nekk ne voilà ceci montre que notre pays est un pays hein, un pays ouvert au monde yëfi caaxaan yooyu du dara yooyu képp koy waxal l'islam l'islam lii la yonent bi alayhi salaatu salaam gisoo mu sede benn yotaalaa wax ci liine ji dara waaw parce que du ñu lu ñuy marchander da ngay jël mbaa nga ba gis nga gars naka lañuy dugge ci diina ji bëgg ñu xaraama li xaraam ñu daganal leen ko wala ñu waa mooy ñu daganal leen ko bàyyil ñuy njaaloo bàyyil ñuy riba bàyyil ñuy xamra bàyyil ñuy julli bàyyil ñuy joxe zakat du ñu joxe zakat yooyu yëpp bàyyil ñu bakk yonent ma lay saab saab bu ci nekk mu ne maa bañ fi mu gina catégorique bañ bi gaa yi topp ko ay ati ati naan ko di wàññi ati mooy at-taghiya mooy ash-shirku billah ndax mooy li gina garaaw waaw bàyyil ñu ko fi mu ne maa bañ loolu moom ah, manula am loolu moo manula am en fait loolu c'est impossible c'est impossible loolu mooy li nga xam ne dafa bokk ci yi nga xam ne ci mu xaal yi lañ bokk ci impossible yi l'islam manula euh, nekk ak leneen ci xolub jullit déedéet soit l'islam a fay ne ngeen bo moom alhamdulilah wala rek new fa leneen ne fa quoi mais quant à a ngi fi leneen leneen a ngi fi loolu moom demewul noonu waaw demewul noonu demewul noonu te lislaam du ko nangu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga ni mu bañe dafa bañ mooy kon diine ji mënoo gis ñoo xam ne dañu naan ñun dañuy ñoom daal mel ni ay tànn sabu bu la neex lislaamu tànn sa la neex waaw am na fi nit ñoo xam ne ñoom diine ji dafa mel ni woor bokkuñu ci waaw ay nee nañ ay jullit lañ mais koor ci boppam lañ bokkul loolu nag ci mbokk jigéen yi la ëpp surtout bu dee ci wolof yi façon layu caaxaan bu ne ñu jàppe ko ñu ñu def ko waaye te xamuñ ne jamono jooju dañoo bokk ci ñi nga xam ne ittaxadu diinahum la'iban wa lahwa wal iyaadu billah lahwa wa la'iba wa su mooy ñi suñu borom di wax ne ñoom dañoo jàpp seen diine fo ak mbóosóor waaw allahu akbar duma faylanteeg bor yàlla waaw mais vraiment di fooy diine ji yonent ma lay saa saam gis nga nii la melo léegi nag est-ce que bon fee la yonent ma lay saa saam xoolal gaa yi boo leen kiiwee am arab yëpp ñoom rek a ci des waa Taayif xisaar nga leen keroog embargo kii nga leen encercle nga la nga leen mujjul dara mais d'accordal leen lii déedéet kenn du marchander aqida aqida kenn du ko marchander waaw principe l'islam yii loo sopp sopp nit loo am kersak loo ko rus rus rus bu ko naree fule moom loolu amatu waaw te gis nga yonent bi alei satu salaam lii mooy makaarimul axlaaq gaa wax mu ne leen maa bañ waaw famaa barixu yasaluunahu sanatan sana wa yaba alayhim xatta saaluhu shahran waaxida dañu di ko laaj waaye waaye yonent ma lay saa saam bàyyil ñu fi laat bàyyil ñu fi laat di wax di wax di wax yu wax di wàññ di wàññ saa bu ñu wàññee mu ne leen maa bañ loolu moom duma ko def voilà loolu maa bañ duma ko def allahu akbar allahu akbar mu ngoog yëf yaa ngoog lii de mooy diine bëgg ami nit nag bum tax nga topp leen ci seeni bànneex garaawul yow bu dee kenn lay topp wala kenn lay dégg sax baax na parce que sikk newul ci ab yonent moom moo gën ku dul yonent te yonent ma lay saar saam nee na gaaral nañ ma yonent yi exposé nañu leen ma leen di gis ñuy ñëw yonent boo xam ne day ñëw ñetti personne noo ànd ak moom mooy moom buur yàlla du koo yónni ci ay nit ñetti personne kese ko gëm am ñoo xam ne ñaari personne leen gëm dañoo dem woote ci réew ci dëkk woote inni rasulullahi ilaykum man de ndaw yàlla laa ci yéen ubudullaha wala tushriku bihi shay'a jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaale dara gaay kenn gëmu ko ñaari personne ñaari nit mu ne am na yonent boo xam ne moom dañ ma ko gaaral benn nit kese moo ko gëm ci ay xeetam nee na nag am na li gina kii yonent boo xam ne moom dong moo ñëw mooy moom buur yàlla da ko yónni kenn gëmu ko léegi dama lay laaj seetal kuy éloquent mën a woote xam ni ñuy wootee te xam nit ñi ak ni ngay def ngir génneen ci seetal ma keneen ku dulub yonent ku ko dàq yonent te pourtant yonent bi alei satu salaam neen am na yonent boo xam ne yawmal qiyaam man bi ñu ma ko gaaralee ma gis ko moom moom dong moo jóg allahu akbar kon nag affaire yi nekkul ci ñi la topp waaw fan la fan la ñi bari nekk loolooy wane ne gaa yi nekk nañ ci dëgg lool du wax ju am déedéet loolu du wax ju am du ne nit ñu bari mooy tekki ne mbir mi baax na waaw du képp ku bari taalibe ku ne sëriñ la walaysa kullu maara ma maara a mudawwara kaakan walaysa kullu daw'in qamara waaw bul foog ne lépp loo gis muy ron lu ne am mbiskit la moo xam ne mën nga ci mën nga koo yëy boo xiifee yaa fayen déedéet booy def lu ron lu ne yow fayen nga daal di koy lekk sa di nga dammi sa bëñ yi nga daal di koy yëy di nga masa yàq ah, ñàkki bëñ waaw sa kullu euh, euh, daw in qamara bu leen gis lu naan xuy fu ne rek këne aw weer la lu naan xuy ci asamaan si nga foog ne weer déedéet waaw bari la lu naan xuy du ñu dara ay lëndëm lu ñu naan xuy la di naxaate noonu ay foo xuy la rek waaw kon nag affaire yi nekkul ci mbooloo mooy ne nit ñi lu ñu bari bari ak loo loo bëgg ki buum jamee nga marchande diine ji laa wax jamais lii nag ñi mu gën a concerné mooy boroom xam-xam yi ak ñi nga xamante ne dañ leen di wax ay sëriñ waaw dañoo am obligation seen taalibe yi ñu xamal leen lii l'islam ak li war ci ñoom te bu déggee yenn dérive yi ne mu génn leen ci mais léegi wal iyaadu billah sëriñ bi sax mooy mën a yi dérive yi muy def moom la taalibe yi def di ko utal lay naan yéen ci sharia bi ngeen ne ñun ñoo ne ci xaqiqa bi wal iyaadu billah yeneen bi aleyi salaatu salaam a nga wii waxam leer na wa qawluhu huwa al qawlu bal qawluhu al fasl waxam mooy wax te mooy tàqale mbir yi nee na gaa yi ma ne dara laa leen dul may waa Taayif gaa yi wax mu bañ waaw waaw moo tax loolu it le fait bàkkaar yële waa Taayif ne woon xam nga man nga ne sax laat waaw lool moom aqiida la hein parce que shirk moom day yàq say mbir walaqad awxaynaa ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yaxbatanna camaluka min alxaasirin balillah faabud waaw mooy wax yu woon nañ la ak ñi la jiitu woon te bi déglu yow yaa tax ñuy wax yow doomu aadama bi yaa tax ñuy wax la in ashrakta bés boo fi bokkaalee hein la yaxbatanna amaluka sa jëf yépp ñooy simpeeku ñooy yàqu wala takunanna te di xël séef ngaa bokk te di bokk minal xaasiriina ci way pertaange yi waaw balillaaha dëgg-dëgg li am ba des te bal allah moom kese faabut nanga ko jaam waaw balillaaha fa'budu xam nga lool mam man nga ne waa shirk moom mais yee am na jullit ñoo xam ne jullit lañ dañ koy def lu tax yonent ma la saa saam garaawul rek ne leen moom dañ naan la lool bokkul jullit bi nga xam ne day def yii parce que lii dafa laal aqiida mooy ne euh, nit ki mu ne man xam naa ne lii faratal ci man mais defuma ko waxoon nañ la lool lool du ko def yéeféer même bu ko deful ci li gën a dëgër te mooy waxu waa jumhur surtout ci wàllu julleeg yooyu mais li garaaw mooy nit ki lu yàlla ne lii farata la moom mu jàpp ne lii nii du farata ñu wax ko dalil yi mu ne malgré tout ça du farata ci man bu boobaa lay nekk yéeféer moom ci boppam waaw ñii liñ bëggoon mooy ñoom yonent yi sax saam defal leen faveur boo xamante ne ni loolu sax défaveur lay doon. parce que moom bàyyi julli ah dafa confortableul sax li Cheikh Omar di wax waaw confortableul bàyyi julli confortableul gars yi ne ko ah, li ñu naan julli nag foog nga teggil ñu ko mu ne leen laa xayra fii sax fii diinin laa salaata fii waaw benn diini amul yiw diini joo xam ne amul amul julli amul yiw. léegi mooy xoolal mooy ne problème bi mooy ñii dañoo bëggoon ñu teggi leen farata gi yàlla ne farata la ci ñëpp ñoom ñu teggi leen ko loolu la yo esprit boobu la yonent ba lay saab ne maa bañ mais ginoo koo xam ne am na ay jullit ñoo xam ne dañuy naan sàngara mais defu leen yéeféer gi waxoon nañ la fan yee saxaaba bi nga xam ne radiyallahu anhu dafa bari lu mu naan sàngara ñu koy indi saa ñëwee mu wax nañ ko dóor ay yar gaay di ko dóor ay dàll ak yooyu ba benn bés ñu andi ko waa yow euh, am kenn kenn ñu koy dóor ndax dafa naanaat am kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñu ko doon dóor daal di mer quoi ne ko yow yal na la yàlla rëbb rek yow yow bari na lu ñu la fi indi yonent saab-saab ne ko déet bul jàppale seytaane ci sa mbokk man xawma illaa annahu yuhibbu allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko déet bul jàppale iblis ci sa mbokk man ma ci moom lu dul ne ku sopp buur yàlla la waaye ku sopp ndawam la sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu akbar xam na lii dafa xaraam ci ñoom waaye ah, mooy nattu la ci ñoom ñu xam ne lii nattu la ci ñoom waaye jamais ñu taxaw naan mbir mi dafa xaraam dafa dagan ci ñii dañoo bëggoon ñu ne leen mbir mi dafa dagan pour yéen loolu nag la yonent mi sallallahu alayhi wa ne maa bañ laaj non loolu manu la ne loolu mooy teqantal bi am foofu ki nga xam ne moom dafa ne man mbir mi farata la xam nga yii yàlla xaraamal mu leer nàññ hein ci alquran mu leer nàññ ku taxaw ne malgré tout ça xaraamul yow yéefér nga waaw ku taxaw ne xaramul yéefér nga alors ki nga xam ne moom dane ah xaraam na nag waaye man de sàggan naa sàggan goo xam ne ma ngir ba ko kooku def nag mu ngi ci kabira mu ngi ci bàkkaar bu rëy ci la ne waaye nag loolu defu ko yéeféer voilà waaye loolu defu ko yéeféer loolu lu ama am solo la kon yonent ma saa saam gis nga voilà kon nag képp koo fi dégg mu naan la ñun suñu kuréel wala suñu mbooloo am na loo xam ne farata la bu leer naññ ci diine ji ñoom dispensé nañ la ci waxuñ dëgg parce que loolu dañoo amul amu amee kenn daa amul sañ-sañ bi sax wala naan sëriñ diw ñu ci dispensé mais loolu moo mënula nekk ci boppam sëriñ diw gars yi li ñu xamul mooy sharia bi ca yonent bi aleyhi salaatu salaam la tëj amul kenn ku ñëw mooy gis nga yu leer yi fuqaha yi li ñuy wax mooy ay ijtihaad la ñuy def ci yoo xam ne furu' mais usul kenn du ci ijtihaad ndax dañuy gëm yàlla ndax yàlla kenn la moo yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam malaaka yi existé nañ àjjana existé nañ safara existé nañ loolu gisoo kenn ku ñëw di waxat ci loolu waaw est-ce que nit ñi dinañ dem safara est-ce que loolu ndax am na ñuy dem safara loolu amul kenn kuy werante ak boroom xam-xam ñaari boroom xam-xam taxawuñ di wax naan est-ce que bon safara est-ce que am na ñu fay dem loolu amul foo ko dégg mooy waajooju zindiq la waaw mooy foo dégg mu naan bon safara kenn du fa dem même géefér yi nii àjjana lañ jëm mooy kooku zindiq la mina zanadiq mooy kàccooru naafiq yi gina nekk ca njomboxtal la parce que alquran du wax la lu leer inna alladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidiina fii ha ngew nga ñëw ne yow affaire bi gaa yi demuñu fa kan la ñuy wax ne amul parce que mooy sëriñ diw alquran wax mu ne déet ñu taxaw naan est-ce que di di xalaat naan est-ce que moom li mu wax euh, amul beneen déggin amul benn déggin mooy du dëgg waaw mooy du dëgg ay ndax julli dañ ko war a def julli juróom fa yi nekk farate nii wu koor ramadan gisoo benn ñaari boroom xam-xam yu taxaw naan est-ce que ramadan lu ñu war a def la am lu ñu warul a def aji màkk est-ce que dafa nekk lu ñu war a def ku ko mën am déet yooyu gisoo ko zakat ku ko man am nisaab bi mu mat la wala euh, euh, sa tool mu ñor nga ñëw pare boo xam ne saqatu maa saqatu euh, sama yu mel noonu yow est-ce que waa ji ak yi nga yi nga yi nga yi nga yi nga mais bu boobaa liñ ciy génn day wute du bokk mais daal lu mu ci man di demee mooy ku taxaw naan est-ce que zakat amati na loolu gisoo ko mooy yooyu noonu kenn manu cee taxaw naan mbir mi mooy loolu loolu dalul bokkul ci yi nga xam ne buntu ijtihaad am na ci c'est fini jeex na léegi nag képp ku bëgg ñëw sa ginnaaw ginnaaw yonent bi alei naan bon zakat moom dispensé nañ ko waa diw mooy ne waxula dëgg lan moo tax Seydina Abu Bakar ne woon day xaret ñii wallahi la lan na man man man man man manaati zakat man man man man wallahi la uq la uqaatilan na man mana zaka wallahi dinaa xeex ak képp ku tere ne dootul joxe zaka parce que farata la joo xam ne gaa yi bëgg koo bàyyi mu dal seen kaw xurubu ridda yi waaw parce que kenn manu ko léegi nan nga mën a taxawee naan ab sëriñ koo xam ne ab sëriñ la nga ne moom moo ne yeen dispensé nañ leen mooy loolu amul mooy nit ñi seen xel yi dañ koo war a di utiliser te gis nga gaa yi liñ lay wax fii gaa yi xamuñu seen suba bés yiñ lay nettali nii naan la ëllëg nii lay demee ku ci wax lu wuteeg li alxuraan wax waxu la ku ci wax lu wuteeg li alxuraan wax li muy wax demewul noonu de te loolu ñépp ko xam fii mu ne kay parce que yooyu ba ko daa jafewul parce que surtout yenn sociétés yi gars yi dafa am ay objecteurs de conscience parce que gis nga sëri sëriñu caaxaan yépp dañoo am ay ustaas ay faux ustaas yuy ànd ak ñoom ak gaa yoo xam ne ñoo leen di propagandal di tëkku taalibe yi ak gaa yi nga xam ne di leen gëmloo waay sëriñ boobu ba pare di leen wax yoo xam ne problème yu leen man a dal bés bu ñu nekkee rek di xalaat kene moom nii lii ñu ne nii la demee ngay xalaat rek imaginer une seconde que ne mais est-ce que lii nii la demee loolu rek ñu ne alku nga ko defee tiital nit ñi kene yéen manu ngeen a dugg aljana fekk jaaru ngeen ci man loolu yépp amul parce que yow liy wane loolu mooy nit ñi yàgg nañ fee nekk di nekk ay jullit te yow sëriñ amul woon te xanaa dooma ne ñun ñëpp kenn du ci dem aljana léegi nan nga mën a waxee taxawu ne tey léegi ku xamul sabab sëriñ wala jaaroo ci moom nekkook taalibeem doo dem aljana ku la ko wax waxul lu am ak ku man di doon nu babu si gudde ak nu mbaxana mi rëy ba nuage yi waxu lu am waxu la lu am fenn léegi nag gaa <laughs> dañuy ut ñu mel noonu ñoo xam ne am na lu ñu xam am na lu ñu jàng te mën nañoo waxi aaya mën nañoo génne man mën nañoo wax lool après ñu topp di waxtaanal moo tax fu ñu dem tànt bu ñu dem ñoo ñooy waxtaan di gën a galvaniser gaa yi di leen gën defi jaam ngir ñu topp waa ci ay caaxaan yoo xam ne moom la leen di wax alors que kullu hada kadibun wa baatil loolu lépp nar la ak neen waaw mooy loolu lépp amul lenn lu ci exister en tout cas waxuñ ci l'islam ah waxuñ ci l'islam waaye lislaam lii la dafa leer nañ yonent bi alei saatu salaama ñii wax ko waa wafdu Taif waaw wax ko waa wafdu Taif ci naa neuf mu leer nañ waaw gaa yi wax mu ne leen mukk waaw te tamit dañ ciy jànge kene <laughs> bërëb yu bon yi dañ leen a war a daj waaw parce que taaxiya yi muy laat mii nga xam ne moom lañ gëm jébbalu ci moom di ko defal lu ne hein yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane dee affaire bi fokk ñu toj ko waaw gaa yi wax nañ lu ne mu ne ma ne foog ñu toj ko loolu moom mimma la budda min waaw dafa bokk ci nga xam ne manu ñàkk mooy bërëbu caaxaan yi hein loolu foo jaar ñu ñu ñu ñu damm leen waaw loolu manu ñàkk loolu foo jaar ñu daal di leen ñu daal leen damm kenn manu ci tu as lëf voilà waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ni eh, il faut ñu damm ko kon nag bu dee lool la mooy ah majaalisu shaqaawa yi bu boobaa dañ leen di soppi bu ñu leen mënee soppi nag def leen leneen comme dancing yi bu doon réewum l'islam mais dancing yépp dañ leen di soppi waaw mooy lislaam jël na dañuy soppi dancing yi ah plus de dancing fii waaw bërëbu caa caaxaan yépp dañ ko fiy dindi waaw <laughs> ak bërëb yi nga xam ne fala yi shirki yooyu yëpp dañ ko fay dinde taverne yeeg maison close yeeg yooyu yépp dañ ko fay dindi waaw wala ñu soppi leen def leen leneen kon gaa yi loolu la de